بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci rentaab bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey kon ci tafsir suratul ma'arij ci e, fi borom subhaanahu wa ta'ala di waxe e, ginnaaw a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walladhiina fi amwaalihim haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum sadaqallaahu al-'aziim walladina gaa yi nga xam ne eh, ñoom maanaam ñu melal ba tey nit ñu baax ñu sell ñooñu nga xamante ne ñoom la seen mbir jag muy gaa yi nga xamante ne day fii am waali ci nekk na ci seen alal xaqun cër xaqun aq eh, boo xamante ne maalum moom bu ñu xam la lissaa ili ñeel aju laaj wal mahrum ak kañu-kañ eh, kon loolu mooy Eh, melo woowu nga xamante ne eh, ci suñu jotaay yi weesu duggoon nañ ci leeral baat yi ak eh, benn bu ci nekk li nga xam ne moom la maanaa yi mu làmboo ak yi ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci njàngat yi nga xamante ne moom moo nekk ci ay ba gisoon nañ ci li nga xam ne moom mooy ne ñi melo woon melo wii feeñee gi ñu feeñee ngëneel ak jeex gi jeex ci seen borom subhaanahu wa taala ak sax gi nga xam ne moom lañ saxee ci moom ci waaw bi nga xamante ne mënef na ko tuddee waawul jamay euh, te maanaam muy euh, waaw bi xam ne day boole maanaam day boole euh, ngir maanaam mënef na ko tuddee tamit waawul jamay wal farqi maanaam ngir ne day boole ba pare tàqale naka noonu bu ñu demee ba ca euh, maanaa yi nga xamante ne moom la mën a dugganteel gisoon nañu yi nga xam ne moom la mën a dugganteel ci njàngat mi te moom mooy lu deme nekk waawul fanaa yi ak li nga xam ne moom mooy waawul baqaa yi naka noonu tamit waawu samaniya maanaam nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafay jëfandikoo waawu samaniya ngir di melal ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu sell ñu baax ñu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon fi borom bi subhaanahu wa taala a wax at-taa'ibuuna a aabiduuna a haamiduuna a saaiuuna ar-raaki'uuna as-saajiduuna al-aamiruuna bil-ma'ruufi wan-naahuuna 'anil munkari wal-haafiduuna li huduudillah wa bashiril foofu nga gis juróom-ñetti eh, juróom-ñaari njëkk yi di melo yi ñi nga xam ne ñooy nit ñu sell ñoo ñooy dëgg-dëgg borom gëm yi nga xam ne dañoo jokk ci seen borom subhaanahu wa taala yor nga xam te ne moom muy Euh, ñooñu muy ak ndono lu mag li ñooñu euh, mu tudd juróom-ñaari melo ci ñoom ba pare euh, juróom-ñetteel bi nag mu ne wan naa xuna anil munkar maanaam ñooñu dañuy tere lu bon maanaam ñoom duñ gis lu bon rek toog naan ah waaw sàllaaw moom kay mbir mi yéeme na rek noppi déedéet maanaam dañuy addu maanaam dañuy jóg addu wala ñu wax def li nga xam ne moom lañ ci man ngir lu ñaaw daal di jóge daal fi jóge ñoom noonu la ñuy def waaye naan daa tëju dafa kii rek déedéet euh, ak euh, yëgul li xew ak yu mel noonu déedéet ñoom meluñu noonu te melowoo mooy kon melow yi nga xamante ne su demee ba mat ci nit ki ci lay jekkee ku jeex naka noonu euh, maanaam juróom-ñett tudd na ko tamit ci fi muy waxee ci soxna yeneen bi sallallahu alayhi wa maanaam muslimaatun mu'minaatun qaanitaatun taa'ibaatun aabidaatun saa'ihaatun ba pare daal di sayyibaatun juróom-ñettel mu ne wa abkaar euh, mooy kon juróom-ñetti melo yoo xamante ne euh, ci juróom-ñetteel bi euh, naka noonu tamit ci waa ashaabul kahfi fi muy jeexalee ci wuute yi borom maanaam yu nit ñi di wuute ci seeni wax yu njëkk yi daf ne yooyu yëpp rek man bil gayb bi la maanaam dañuy jëm rek ci kumpa waaye bi muy jeexal melo yooyu di ko di ko daf ni juróom-ñetteel bi daf ne wa yaquluuna sab'atun daal ne wa saaminuhum kalbuhum seen juróom-ñetteel moom mooy seen xaj ah, lool nag boo gisee mu tudd xaj bi ba pare daal di wax ne mooy juróom-ñetteel bi eh, ba pare mu daal di koy melalee waaw maanaam daal di teg waaw ya mooy ay mbuut yu réer dañoo nekk ci ginnaaw maanaam mu nekk ay xaqaay yu kawe kawe kawe yoo xamante ne eh, waa asxaabul kahfi Euh, dañoo taxawee melo yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy nitu yàlla yu mag yooyu nga xamante ne daa iman dañuy am te ñooñu dañoo am ay euh, daje yoo xamante ne yu mbu yu secret la euh, yoo xamante ne te xaj boobu moom moo nekkoon ci seen kanam doy na ci junju ñu wax li nga xam ne moom mo aju ci seen mbir moom mooy kal bu ci boppam boo ko xoolee moom ak xam du ñoo boo ko adat muy 52 maanaam te loolu dana tegtale te hum maanaam kal hum hum maanaam moom tamit mooy 45 moom aadama ñoo bokk tur ñoo bokk ñoo bokk euh, ni ñu mel maanaam mooy ne xaj tamit buñ ko gisee rek ne xaj bi xaj la du wax rek maanaam comme ni nga xam ne noonu la ñu gisee kenn ci njaay àll yi déedéet ngir ne xaj euh, tamit am na ay melo yu nekk ci moom yoo xamante ne melo yu ku jege boroom bi la subhaanahu wa ta'ala borom subhaanahu wa ta'ala tuddaale xaj booba foofa ngir ànd gi mu ànd ak nitu yàlla yi ak jeex gi mu jeex seen biir ba nga xamante ne buñ leen di tudd faaw dañ leen daal di tuddaale maanaam te loolu noonu mooy gëneel gu nekk ci di ànd ak nitu yàlla yi te ñariñ boobu daan ci ñëwaat léegi insha allahu taala fii ci aaya bi nga xamante ne moom la ñu ne beneen mbir bi nga xamante ne moom lay teg te mu nekk loo xam ne lu ama am solo la ci eh, buntu boobu moom mooy ne melaw xaj bi ci biti nii ngay gis ne kon ab xaj la waaye borom bi subhaanahu wa taala suy tudd melaw juróom-ñetti ñooñu maam juróom-ñaar ñooñu faaw daf ciy dugalaale xaj bi maanaam ngir rek màgg bi nga xamante ne moom la màgg fa ñoom maanaam moom fa moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ngir tamit euh, ni nga xamante ne noonu la meloon noonu la doon doxale te ci biti nii moom ngay gis meloo xaj waaye xaj dafa am ay jikko yoo xamante ne nekk na ci moom yoo xamante ne euh, du jikko yi du du rek ku sobee wala boog jikko yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu tilim ni waaye dafa am ay jikko yu demee nekk sàmm wóllëre jikko yu demee nekk euh, nekk di doyloo li ko li li nga xam ne moom la ko boromam di jox di nekk jikko yoo xamante ne lu ko boroomam dóor dóor dóor duma duma lu mu ko mënti teg tamit dina ko jéem a yàlla ba pare day wëlbatikuwaat wan ne ko man daal yaay yaama moom maanaam wëlbatikuwaat di ànd ak moom ci sopp ko ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay ngëneel la yoo xamante ne ñu ngi ci xaj yoo xamante ne ay jikko la yoo xamante ne képp ku bëgg a yegg ci borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam da ngay daal di jikko woo yooyu la jikko borom bi subhaanahu wa ta'ala kon ci ba tey loolu dañul ci logique waawu samaaniya bi maanaam nga xamante ne li tax ñu wax yii moom mooy maanaa googu léegi nag ci ginnaaw loolu ak ak waa asxaabu ak li nga xam ne moom la ñu taxawee ak li ñu représenté loolu ci mbooloo nit yàlla yu kawe yi radiyallahu ta'ala am ñoom am na ay maanaa yoo xamante ne moom moo laqatu ci ginnaaw lool moom moo tax mu tudde leen asxaabul kahf war raqim comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci alquran borom bi subhaanahu wa ta'ala indi ko ci ci ginnaaw bi mu indee suratul isra maanaam moom mooy ne kon isra boobu tukki googu nit ki di tukki di jëm ci boroomam subhaanahu wa ta'ala di weetoo ak moom moo xam bëccëg la wala guddi waaye na bu fekkente ne guddi la loolu maanaam yooyu noonu dafay nit ki du ko mën a taxqiq maanaam mu réaliser ko dëgg dëgg lu dul xanaa mu daal di nekk ci kahf maanaam ci gorot boo xamante ne daf ci weetoo bi ci di nekk ak boroomam subhaanahu ak yeneen ak yeneen maanaa yoo xamante ne làqatu na ci biir bu ñu xoolee saar boobu borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ci limaala daf ci tudd ay xeet nitu yàlla yu bëree bëree bëri ak seeni anam ay ak xeet xeetu nu ñuy feeñoowee maanaam tudd na ñi nga xamante ne ñoom ñooy gone yooyu xamante ne dañoo tiitoon maanaam dañoo ragaloo dañ doon rawale seen diine tudd na ak seen xaj bi naka noonu tudd na ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, yenn ci xeetu nitu yàlla yi nga xamante ne eh, seenu am am tax koo demee noonu moom mooy kenn ci borom ñaari tool maanaam kenn ki nga xamante ne dafa yor ñaari tool ak nga xamante ne moom moo dendoon ak moom moom lay wax naan qaala lahu saahibuhu wa huwa yuhaawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaaka rajula aay boobu ak yeneen aay yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu ak xiwaar bi nga xamante ne mooy mooy waxtaan débat bi nga xam ne moom moo doxoon seen diggante kenn ci nitu yàlla kenn ci ñoom nag nitu yàlla bu mag a mag a mag la waaye nag ki mu dendal moom dafa nekk borom alal bu rëy ba pare nekk weddi boromam subhaanahu wa ta'ala waaye di wane ne moom comme que ay mbiram dox na maanaam ci zahir nii ay mbiram dox na am na ay tool tool yaa ngi dox alal yaa ngi nii fi mu toll mi ngi daw moom daal jàpp na ni fi mu toll nee na sax wa ma azunnu sa'ata qa'ima wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba man day eh, yaakaaruma sax ne yawmal qiyaamati dana taxaw maanaam moom saa mooy waxtu wi mooy ne waxtu bi nga xamante ne moom ngeen di wax tout le temps ne dana ñëw waxtu woowa man day yaakaaruma ne dana ñëw am dëgg la ngir ne comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay yi weesu waxtu yooyu borom bi subhaanahu wa ta'ala nee na laa ta'tikum illaa baxta du leen dikkee lu dul xanaa mu nekk ci mbetteel waaye comme que waxtu wi moom maanaam compte à rebours bi moom démarré na waxtu bi faawu dana ñëw te dana yegsi bu yegsi nag danaan këtt ni jonn moo ne aatiyatun laa maanaam dana yegg si te sikk nekku ci maanaam boobaa rek maanaam ngay nit ñi sàggan ñi ñax ñoom duñ ko déggandiku comme ni nga xamante ne noonu la ko waajooju waxe woon waaye nitu yàlla bu mag bu sell boobu radiyallahu anhu bi yenente bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala tudd ci saar boobu moom day dafa nekk koo xam te ne daf ko doon fàttali rek borom subhaanahu wa ta'ala di ko delloo si ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam amul woon complexe wu infériorité bi nga xamante ne moom la ñenn ñi ñàkk di am ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy borom alal moom de dafa taxaw di gis na ni du teg ci kanam dara ku dul borom subhaanahu wa moo tax sax bimu naan ko lawlaa iz daxalta jannataka qulta maa shaa allahu laa quwwata illaa billah mu ne kon lan moola la tere boo duggee sa biir tool yii nga xamante ne moom mooy sax meññeef sa alal bi nga xamante ne moom nga yor nga daal di wax ne ah waay waay macha allahu la quwwata illa billah maanaam nga daal di gis ne borom subhaanahu wa taala defal na la xéewal mooy akari xéewal gii nga xam ne ne moom la soog borom bi subhaanahu wa taala mu defal ma ko kenn amul kattan lu dul xanaa maanaam kattan de amul lu dul ci bi taxawee ko ci buur yàlla subhaanahu wa taala lii doon mu ko woon am lu dul ne xanaa dafa neex buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam nga toroxlu ci sa kanamu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu maanaam loolu yëpp muy wax di leeral li nga xamante ne kon moom la nitu yàlla boobu doon doxale maanaam ne ki nga xamante ne kon nitu yàlla mën naa nekk nit ku ñàkk waaye tamit ci kaw ci wet gi mu daal di tudd nitu yàlla tamit ki nga xamante ne ci jeexitalu saar bi dafa nekkoon koo xamante ne moom borom alal bu rëy la ba moomoon adduna bi yëpp muy Dul Qarnayni alayhi salaam maanaam mu daal di tudd ki nga xamante ne moo tudd tamit ay mbirum ak ay jaloore yi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala defal. nga xamante ne daf ko moomale woon suuf si maanaam suuf si mu ne inna makkannaa lahu fil ardi wa aataynaahu min kulli shay'in sababa maanaam nga xam ne daf ko moomale suuf si waaye terewul moom ko tamit suuf yi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy yeneen suuf yi làqatu yi loolu moom moo tax mu ne bépp fépp rek am na yoon wuñ ko jaarale maanaam fuñ ko jaarale ngir mu dugg ci yeneen xeetu suuf yi muy juróom-ñaari suuf yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala di jundu ci alquran yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu dul benn du ñaar ci ay xadis muy leeral ne juróom-ñaari suuf yooyu am nañ kon loolu muy yent maanaam sayyiduna Zulqarnayni alayhi salaam borom bi subhaanahu wa taala jàpp ndal ko fenn fu ci nekk mu dugg fa ci biir suuf yooyu eh, nga xam ne daf koo explorer gis li nga xam ne moom mooy mbindeef fi borom bi subhaanahu wa taala ya fa nekk ak tamit li nga xamante ne moom mooy li ci aju ci xéewal yi borom bi subhaanahu wa taala eh, yëpp mu daal di wëlbatiku moomale borom bi moomale ko lépp daal ko koy jàppandal loolu tamit mu daal di tudd xeetu nitu yàlla boobu nga xamante ne alal gi dafa réyoon lool borom doole borom nguuru naka noonu tamit kon buy tegtale foofu ne yàlla yi loolu lu moom mooy li nga xam ne moom moo leen melale maanaam du dañoo am wala dañoo ñàkk moo leen melale li leen melale moom mooy rek li nga xamante ne moom mooy li aju ci ñoom ci ay jikko ak ay melo yoo xamante ne ay jikko yu rafet la yu borom bi subhaanahu wa ta'ala sant te gërëm ko naka noonu tamit mu daal di tudd tamit eh, ci ci ci ah, ah, ci biir saar boobu ba tey yeneen xeetu nit yàlla yi nga xamante ne ñoom ay boroomi sharia lañ comme yeneen yàlla Musa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam naka noonu tamit noonu la tuddee ki nga xamante ne moom mooy nit ki nga xamante ne boroom xaqiqa bu sell la waaye nekk koo xamante ne daanaka mu ne def ko xàmmee comme ni nga xamante ne muy sayyidna Xadir alayhi salaam borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di koy melale ne ko fa wajad fa wajad fa wajada abdan min ibadina fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma maanaam mu nekk ki nga xamante ne kon ab yan ab maanaam nitu yàlla bu sell la boo xamante ne dafa kawe waaye borom bi ne xam-xam ba mu jox mu ci ñun la directement maanaam wutaluñ ko ak dig-dig la naam am na dig-digle gi nga xamante ne moom tudd ko te moom mooy ki nga xam ne mooy majma'ul bahrayn moom mooy mi ki nga xam ne moom la géej ñaari géej yépp daje ci mooy muy géeju sharia bi ak géeju haqiqa muy sayyiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu ci biir aaya yooyu tamit ba moom borom bi subhaanahu wa ta'ala mu daal di tudd euh, euh, ki nga xamante ne moom la yent yàlla Muusa àndaloon muy sayyiduna Yusha ibn Nun alayhi salaam moom tamit mu nekk koo xamante ne tuddaale nañ ko ci biir waaye bu ñu xoolee ni nga xam ne noonu la yent yàlla Muusa alayhi salaatu wa salaam doxale woon ak moom maanaam dafa gis ne moom ci boppam dafa nekk koo xam ne dafa dajale maanaam ñaar yëpp nga xam ne dajale na li nga xam ne moom mooy li nekk ci yent yàlla Musa alayhi salaam a ànd ak li nga xam ne moom la lenn ci li yent yàlla Seydina Xadira plutôt alayhi salaam ni yore yore woon moom maanaam mu dajale ñaari xeeti xam-xam yi waaye ci anam goo xamante ne euh, kenn ku ci nekk ci ñoom dëgg la moom moo koy gën a sellale la mu yor ci maanaam moo ko koy gën a xam waaye ala kulli xaalin ki nga xamante ne moom mooy sayyiduna Musa alayhi salaam moo leen raw moo leen féete kaw ndax moom borom nubuwwatu la ah, ah, ah, borom nubuwwatu tashri'i yee la yor maanaam moom borom nubuwwatu tashri'i yee la maanaam mooy yeneen bi nga xamante ne moom lañ ko jox nubuwwa gi ñu ko jox dafa matale. dafa dafa nekkoon loo xamante ne dafa dajale xam-xamu zahir yu baatin yi donte xam-xamu yi nga xamante ne moom la gën a xa dajale mooy yi nga xam ne dafa aju ci wàllu sharia Euh, bi nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala joxe maanaam kon yooyu yëpp mu nekk ay xeeti ay ay ay xeeti nitu yàlla yoo xamante ne moo tax même xattaa boobu Seydina Xadir alayhi salaam bu daan dugg di nekk ak ñeneen ñi ci ak fi mu daan jaar yëpp maanaam ñeneen ñi dinañ ko xam kon mu yeneen xeetu nitu yàlla xamante ne dinañ ko xam waaye yent yàlla Musa alayhi salaam ak li muy màgg màgg borom bi daf ko nëbb ki nga xam ne mooy Seydina Xadir alayhi salaatu wassalaam maanaam yooyu yëpp kon mu nekk ay xeeti borom bi subhaanahu wa taala tudd foofu ay xeeti nit yàlla ak seen ay anam waaye ñoom ñëpp li nga xamante ne moom la ñu bokk mooy jeex gi ñu jeex ci boroom bi subhaanahu wa taala ci seen ay melo ak seen ay jëkko ak seen ay doxalin maanaam kon nag loolu tamit aaya boobu maanaam saar boobu mu ciy junj ne ku bëgg a def isra maanaam booy tukki def di dem ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala benn ci biir euh, groupe yooyu borom bi mën na la caa dugal ci sañ-sañam ak kattanam ak nang ak namm nammam ak xéewalam kon loolu yëpp day tegtale maanaam day day maanaam ci li tax ñu waxoon yi yëpp moom mooy waaw googu daal waaw samaaniya googu li tax borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di ci dugalaale xaj bi maanaam loolu moom moo taxoon ñu daal di waxaale lii xam ne moom la ñu bëggoon a leeralaale fii maanaam loolu yëpp kon ci tegtale eh, li nga xamante ne moom mooy ne mooy mooy mooy mooy mooy melo nit yàlla yi naka noonu waaw samaaniya boobu tamit am na ci yenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xamante ne maanaam comme fi borom bi subhaanahu wa ta'ala di di di maanaam ñu jàpp ne borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, euh, euh, samaaniya bi dëgg-dëgg nekkut maanaam amut waaye loolu insha allah dinañ ñëw ci leeral ne loolu ak njuumte la nekk waaw samaaniya boobu dëgg-dëgg lu am la xataa ba bu ñu xoolee sax maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa ta'ala bi ñu koy melal di melalu jikkoom yu kawe yu mel yu yu rëy dafa indaal li nga xamante ne moom mooy waawu samaaniya boobu bim naan wa kadhalika nuri li ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin maanaam nga xamante ne mooy ne naka noonu noonu la ñu wanee mam ibrahima alayhi salatu wassalaam moomeelu buur yàlla subhaanahu wa taala bu yaatu yi ci yi ak suuf si maanaam te muy xéewalam yu rëy muy kéemaanam yu mag yi muy ngëneelam bu kawe yi ak li nga xamante ne moom mooy kéemtaanam yu màgg yi nekk ci asamaan yi ci goxi asamaan yi ak suuf si mu a loolu yëpp borom subhaanahu wa daf ko ko wan mu daal di waxul ne li yakuna minal muqinin daf cee teg daf ne daf cee teg waaw ci kanam daal ne wali yakuna minal muqinin maanaam budul dara dul dara itam mu daal di bokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne yaqin dafa am nekk ci ñoom te loolu moom mooy waaw boobu day tegtale ne waaw samaaniya la mooy ne yeneen juróom-ñaari melo yi daf koo làkk tu ci di biir wax ji nga xamante ne ci mooy juróom-ñaari asamaan yi ak suuf si malakuuta samaawaati wal ardi yooyu li nga xamante ne moo ci nekk ci kéemaani borom bi exploration boobu nga xam ne moom la def loolu yëpp maanaam ci juróom-ñaari étape bu nekk benn bu ci nekk ak ak exploration maanaam ni ñuy duggee ci xaqaayiku borom bi subhaanahu wa taala ak mbóoti yi borom bi subhaanahu wa taala wane ci loolu waaye nag juróom bi nag moom mooy bi gën a kawee yëpp juróom yi ci des mooy mu nekk koo xamante ne day am yaqin bu dëgër ci mboolem mbir yooyu ci mboolem xam-xam yooyu kon mu nekk wali yakuna minal muqinina mu nekk waawu samaniya kon yeneen ak yeneen borom bi subhaanahu wa ta'ala tamit du na ko fi nga xamante ne moom lay melale waa àjjana bi mu naan si bi mu naan wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha maanaam foofu tamit mu daal di fay jëfandikoo waawu samaniya muy ne juróom ñaar juróom ndax juróom ñetti buntu ñoom ñoom am maanaam ci juróom ci buntu ajjana yi loolu moo tax mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróom mooy mooy ñi ragal borom bi subhaanahu wa ta'ala danañu leen mat ñu jëm ñu nekk mbooloo mbooloo dem di dem di di di dugg ci ajjana mu ne hatta idha ja'uha mbete bi nga xamante ne yegg si nañ te mu daal ne wa futihat fekk na ubbi nañu abwaabuha maanaam waaw boobu mën na nekk xaaliya waaye am nekk na tamit waawu samaaniya maanaam kon loolu moom mooy tegtale maanaam baat boobu mooy waaw samaaniya googu ngëneel bi nga xam nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'ala dugale léegi nag liñ doon junj léegi moom mooy am na ci yenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xamante ne dañuy weddi amuk waaw samaaniya ñoom dañuy wax ne waaw samaaniya amul ndax bu fekkonte ne dafa am kon borom bi subhaanahu wa ta'ala dana ko indi fi nga xamante ne moom mooy fi muy waxee naan moom buur yàlla subhaanahu wa di melale ay turam yi bi mu naan huwa allahu alxaaliqu albaari'u bi mu naan huwa allah huwa allahu alladi laa ilaha illaa huwa almaliku alqudduusu salaamu almu'minu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabbir mu ne bi muy wax fii ba yetti waxul wal mutakabbir maanaam waaye dafa wax nal mutakabbir maanaam mu tudd ay melo yi borom bi subhaanahu wa taala muy ay turam yu màgg yu sell yi subhaanahu wa taala jalla jalaalu waaye bi mu yeggsee ci waxul waaw boobu waaye boobu tontu bi moom mooy ne dañuy ne waaw samaaniya day dox ci nit ñu sell ñi ak nit ñu màgg ñi nit nit yàlla yu kawe yi ñi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala day réyal seeni mbir maanaam ndax moom borom bi subhaanahu wa taala amul benn atte te tegu ci kawam moom ci boppam moom mooy atte ci kaw lépp maanaam kon ci kaw loolu lool boobaa dootul nekk ci loo xamante ne lu doy sëkk la ngir mën a dàq li nga xamante ne moom mooy waaw samaaniya googu muy waaw samaane ñu ñu bëri nag dañoo foog ne rek dafay aju rek ci maanaam bu ñuy lim rek daal fekk ne ay melo yàlla yu baax yi ñi nga xam ne dañoo sell ba pare jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ci juróom-ñaari melo yi nga xamante ne moom mooy juróom-ñaari yi nga xam ne ñoom ñooy as-sab'ul mathani yooyu nga xamante ne incarnation bi ñu koy incarné nag ñu nekk juróom-ñetteel bi loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo ci aju maanaam moo tax sóoratul faatiha nekk juróom borom bi subhaanahu wa ta'ala wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko walaqad aataynaaka sab'an min al-mathani ba pare daat yi teg ne wal qur'aanil azim maanaam foofu waaw boobu tamit waaw samaaniya la maanaam moom mooy ni juróom-ñaar yi nga xam ne ñoom ñooy melo nga xamante ne ñoom ñooy eh, juróom-ñaar nga xamante ne moom lay wax muy sabaatu ahruf mooy juróom-ñaari wàll yi nga xamante ne moom la alquran feeñee waaye tamit mu daal di daje lépp nag ci benn jëmm muy alquranul azim kon loolu tamit maanaam mbir la moo xamante ne bu mat a bàyyi xel la loolu moom moo tax waawu samaaniya di ñëw allahumma ba mu des ne ci nga xamante ne ñoom la ñu tudd léegi ci waa ashaabul kahfi ak ci mam ibrahima ak ñeneen alayhim salaatu wassalaam te ñooñu dafa am loo xamante ne dañ ko cee doon loolu moom moo tax te dafa am tamit luñ ci symboliser lool moom moo tax comme ni nga xamante ne eh, eh, noon lañ ko gisee noonu la nekkee lu feeñ ne mam ibrahima alayhi salaatu moom mooy xalilullah moom mooy xaritu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam te xalil kon moom mooy ki nga xam ne dafa incarné ju juróom-ñaari melo yi lool moom moo tax mu mën a nekk ci moom alayhi euh, comme ni nga xamante ne noonu la leere kon nag euh, léegi kon ñu daal di dellu si kon ba tey kon ci njàngat mi maanaam gis ne kon waaw yi nga xamante ne moom mooy jeex googu maanaam waaw googu day jundeele ak jeex ak maanaam matal gi nga maanaam ak dugg nga xamante ne moom la dugg maanaam jeexe ci borom bi wa ta'ala naam waaw am na yeneen i maanaa yoo xamante ne làkku na ci ginnaaw ci ay melo yoo xamante ne day wane mag maanaam eh, yoo xamante ne day day day day junjaale maanaam eh, borom bi subhaanahu wa taala xamal bi nga xamante ne moom la xamal maam aadama alayhi salaatu wassalaam mboolem turu turam yeeg melo yi dinaan allama aadama al asmaa kullaha maanaam am na lu ci waaw bi junj foofu ak yeneen te waaw mooy xaraf bi nga xamante ne moom moo ëpp doole ci univers bi maanaam moom moo koy tourner loolu moom moo tax nga gis spirale yi adduna bi yëpp di tourner tourner boo xamante ne comme ni waaw di def lay def maanaam ni waaw mel noonu la mel mooy xaraf bi nga xamante ne moom moo lay doole yi yëpp maanaam kon ak yeneen ak yeneen ci ay maanaa yoo xamante ne nekk na ci waaw waaye loolu yëpp maanaam ay ay ni la yoo xamante ne eh, amaan na fii lu bërëbam ba pare du it eh, li yelloo ñu daal di koy eh, leerale fii kon ñu ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamante ne dana leen dolli xam-xam bi nga xamante ne moom moo tukkee ci moom comme ni nga xamante ne noonu la berala sayyidina Xadir alayhi salaam maanaam xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo tukkee ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala moom am na sañ-sañ ak kattan ci mën koo def ak ci def ko ci ni nga xamante ne noonu la ko soobee te noonu la ko bëggee te noonu la ko gërëmee jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom mooy ki nga xam ne moom rek moom moo wéetoo nekk càppaacoli ci di soppandiku ci mbindeefam yi nu mu ko neexee moom mooy defal ku ko neex lu ko neex ci anam gu ko neexe jalla jalaaluhu subhaanahu wa ta'ala ñu dellu si kon ba tey kon ci njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu aaya bi bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy jàngatee suñu aaya bi moom mooy ne am solo bi nga xamante ne moom la alal am solo ndax ginnaaw bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala tuddee ci wàllu julli ak ni nga xamante ne noonu la nit ñi di nekkee ci julli jullit ñi nit yàlla yi sell yi ñi nga xamante ne noonu la ñuy sóoboowee ci julli ak gëdd gu rëy gi nga xamante ne moom lañ ko jox ak ni nga xam ne noonu la ñuy jeexale seen bopp ci julli dafa daal di indi melo yoo xamante ne maanaam ñaareelu melo bi mooy melo alal te loolu day wane doole gi nga xamante ne moom la alal am doole ak ngëneel gu rëy gi nga xamante ne moom la ci borom bi subhaanahu wa ta'ala def dinañ ci ñëw léegi waaye ñu gis rek ni alquran fi borom bi subhaanahu di waxe sa yu tuddee julli day tuddaale li nga xamante ne moom mooy liy wër-wër loo ci wàllu alal maanaam bu boobaa ñu daal di gis ne ibaadaat yi dafa am xeeti ñaari xeet maanaam li ñuy tuddee ibaadatun badaniya ak li nga xamante ne moom la ñuy tuddee ibaadatun maaliya maanaam ibaadatun badaniya mooy jaamu yàlla gi nga xamante ni ci jëmm rek lañ koy defee lu demee ne ki julli ak lu demee ne mu am li nga xamante ne moom mooy ibaadatun maaliya mooy lu demee ne ki azaka mu am tamit xeetu jaamu yàlla boo xam ne day dajale de badaniya ak maaliya mooy lu demee nekk aj maanaam yooyu ñoom ñooy ponk l'islam yi maanaam ginnaaw baatu seede ci ne maanaam shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu yëpp day kon yooyu moom mooy ibaadaat yi nga xamante ne maanaam mooy li nga xam ne kon da ci aju ci alal waaye borom bi subhaanahu wa taala suy tudd li nga xam ne moom mooy julli maanaam lu ci ëpp daf koy daal di boole ak azaka maanaam ak azaka ngir ne moom mooy jaamu yàlla bi gën a kawe ci wàllu julli ci wàllu jaamu yàlla maanaam bi nga xamante ne alal daf koy def comme bi naan wa aqimu salata wa atu zaka ak comme euh, euh, euh, alladina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salata daal di wax wa mimma razaqnahum yunfiqun boole boog mu ne wal muqimi salati wa mimma razaqnahum yunfiqun ak fii nga xamante ne moom la waxee fii masalan fii bi mu waxee ñi nga xamante ne moom mooy alladina hum ala salatihim da'imun daf cee teg walladina fii amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum ak yeneen i aaya yoo xamante ne buñ ko toppee ci alquranul karim dinañ gis alal doole nga xamante ne moom la amee maanaam mu nekk ngëneel gu rëy goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo tegal jaam yi mu tuddee ko ci tayyibaat comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxe qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladina amanu fi hayati dunya xaalisatan yawmal qiyama mu ne kan waxal kan moom mooy tere taar taar yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala génneel eh, surtout ngeen eh, eh, ngir jaamam yi moom la génne maanaam feeñal ko ngir jaamam yi ak li nga xam ne mooy yi tey ci wërsëg te moom mooy alal gu dagan maanaam mu ne ko waxal ne loolu del loolu ñi ko moom yelloo ko dëgg mooy ci àdduna mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm borom bi subhaanahu wa te dëggal ko te topp ko te wommatu ci moom euh, ñi nga xamante ne nag waaye nag euh, bu yowmal xiyaame ci lay fee ñi dëgg na ñoom rek ñoo ko jagoo kon loolu maanaam alal bu sell alal bu baax loolu alalu jullit la comme ni nga xamante ne noonu lañ ciy ñëwee insha allahu taala naka noonu tamit borom bi subhaanahu wa ñu ngi naan yaa ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha e yéen yeneen yi alayhim salaatu wassalaam lekk leen ci tey yu yu yu baax yi nga xamante ne moom la leen borom bi subhaanahu wa taala uh, uh, génneel maanaam moom la leen moom la leen wërsëgal te ngeen jëf jëf ju sell uh, te bi mu waxee ci way gëm yaa ayyuhal ladina amanu kullu min tayyibati ma razaqnakum daf ne washkuru lillah maanaam te na ngeen yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu leen ci li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wërsëgal ci lu tey te ngeen sant gërëm buur yàlla subhaanahu wa loolu moom moo tax ñaari aaya yooyu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lëkkale leen ci xadis bu nekk ci saxiix yi ne inna allaha amara a mursalina amara al muminina bima amara bihi al mursalin naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa digal ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ñi li nga xam ne mooy jullit ñi li mu digal ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, ñoom ñooy eh, yenent yi alayhim salaatu salaam te moom mooy ñuy sàkk lu dagan di lekk di dundee li nga xamante ne moom mooy lu dagan te ñuy jëf-jëf yi nga xamante ne ñoom ñooy li maanaam lu baax maanaam bu ñu amee alal maanaam bu ñu ko wutee nañ ko wut wutin wu dagan te dundee ko dundin wu dagan te sell te ñu daal di jëf-jëf ju baax maanaam fii mu am loo xamante ne dinañ ko leeral laataa ñu yeggale incha allahu taala ci wàllu googu li nga xamante ne moom la ñuy tuddee liggéey kese kese kese ak am ut alal kese kese kese loolu sharia xamu ko moom li mu xam mooy liggéey bu dagan maanaam ak alal du dagan maanaam moom du wax mukk ne Euh, ut alal wala liggéey jaamu yàlla la abadan loolu amul ci benn texte amul ci alquran amul ci xadis fuul alquran wala xadis wala xattaa ci waxu nit yàlla yi nit ñu baax boroom xam-xam yi ku naan rek am liggéey jaamu yàlla la loolu amul existé wul loolu du xaqiqa du réalité du dara loolu ay caaxaan la maanaam wax la joo xamante ne li ñuy wax mooy liggéey boo daggan jaamu yàlla la waaye liggéey kese kese déedéet du jaamu yàlla naka noonu tamit li nga xam ne mooy wut alal kese du daamu yàlla wut alal bu daggan waaye te loolu tamit dafa am sax charte yu muy nekkee jaamu yàlla comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala beneen mbir bi nga xamante ne kon maanaam bu ñu xoolee kon borom bi subhaanahu wa taala euh, ak yeneen ak yeneen qul yasaluunaka maadha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala nee na yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom de dinañu la laaj maanaam muy nit ñi dinañu la laaj lan lañ leen daganal waaye waxal ne li ñu leen daganal mooy ak tayyibaat mooy yu baax yi dagan yi maanaam yooyu ñoom ñoo dagan muy alal bi kon da nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala tuddee na ko ak tayyibaat waaye loolu day tegte la ne alal gi tax ñuy wax maanaam bi nga xamante ne moom mooy bi mata puukaréwoo te mata te te te mata wax moom mooy bi nga xamante ne dafa dafa nekk loo xam ne lu teey la lu dagan la ñu amee ko loolu lu mu tuuti tuuti moom mu gën lu bari bari waaye mu am ci loo xamante ne lu xaram lu ca tabbi la maanaam loolu xamante ne kon ah, moom mooy moo tax sharia di wax ah, beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la ñuy wax borom bi subhaanahu wa ta'ala bokk na ci lii wane alal doole gi nga xamante ne moom la ko jox ak gëneel bu mag gi nga xamante ne moom moo ci ne mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo tuddee fadl comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay yi weesu borom bi subhaanahu wa ta'ala mi ngi naan wa fa idha qudiyat as-salat wa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun mu ne bu fekkente ne julli gi jeex na muy ajjuma mu ne rek wa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi na ngeen daal di tasaaroo ci kaw suuf si wabtahu min fadlillah maanaam mooy mën ngeen a tasaaroo ci suuf si wabtahu min fadlillah te ngeen sàkku léegi ngëneelu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam nga xam ne kon fadlullahi la ko tudde muy ngëneelu buur yàlla maanaam mooy alal foofu alal lay wax muy am am bu dagan maanaam kon loolu moom mooy ngëneelu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala waaye alal bu xaram moom moom musiba la gépp musiba moom mooy alal bu xaram yàlla nañ ci borom bi subhaanahu wa ta'ala boo musal beneen mbir bi nga xamante ne tamit maanaam euh, euh, foofu tamit comme fi borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan wa idha qadaytum manasikakum fala junaha alaykum an tabtahu fadlan min rabbikum maanaam bu fekkente ne da ngeen a nekk ci aj bu fekkente ne matal ngeen seen jaamu yàlla aj gi nag ngeen dem maanaam makka maanaam euh, mu ne na euh, junaha alaykum du aay moos ci yéen an tabtahu ci ngeen sàkku fadlan ak ngëneel min rabbikum bu tukkee ci seen borom loolu tamit mu tudd alal gu dagan maanaam muy alal gi moom lay wax noonu moom la tuddee ngëneel bu tukkee ci seen borom subhaanahu wa taala maanaam yëpp di tegtale kon alal kat ngëneel la naka noonu tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala tuddee ko xayr maanaam yiw comme fi nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa di waxe bim naan eh, bim naan eh, kutiba alaykum idha eh, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mawtu in taraka wa ta'ala ne faratal nañ ci yéen mu ne kutiba alaykum maanaam dañoo faratal ci yéen ne in iza xadara su fekkee teewe na ahadukum kenn ci yéen almawta dee in taraka su bàyyee xayran lu baax maanaam xayra la ko tuddee mooy ngëneel lu baax yiw maanaam mu daal di koy tuddee euh, xayra euh, kon euh, tamit naka noonu mu bu bu fi alal maanaam alal lay tekki maanaam mais maanaam mu ngi gis ne kon mu tuddee ko lu baax waaye moos bu fekkoonte ne alal gi alal gu góor gu xaraam la loolu kenn du lu baax naka noonu tamit noonu la waxee mu bu boobaa nag al wasiya maanaam mën na cee def ak dénkaane mooy testament maanaam kon loolu tamit donte aaya boobu dañoo folli li nga xamante ne moom mooy aaya boobu ci aayatul waaye li nga xamante ne moom mooy muy mooy mooy ne mën ngaa def testament ba pare parce que daf ne lil waalidayni wal aqrabiin maanaam ñeel wayjur yi ak ñi way jege ñaale yi waaye nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci sóoratu nisaa ñoom ñooy aay yi leeral di wax ne ah ngëneel maanaam e di wax ne miraas nan lañ ko mooy li nga xamante ne noonu lañ koy doxale ba tax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daane inna allaha qad aataa kulla dhi haqqin haqqah fala wasiyata li waaris naka buur yàlla nag subhaanahu wa taala léegi nag jox na àq boroom xaq bu nekk àqam maanaam ki nga xamante ne moom moom mooy ndono ku war a doon rek wax na la leeral na la waaye kon nag bu ñuy defati wasiya muy di dénkaane di def testament naan sama alal ji nangam jox leen ko ci diw nangam jox leen ko ci diw sàngam ak yu mel noonu buñ maanaam kooku ak kuy doon mën a tuccee bokk maanaam waaris ku bokk ci ndono li mën a tuccee bokk kon euh, loolu moom moo tax aay yooyu folli li nga xamante ne moom mooy aay bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi maanaam ci atte bi waaye terewul rek ne li nga xam ne mooy njàngat gi ci ne alal ci boppam yiw la ko borom subhaanahu wa taala tudde lu baax maanaam loolu dafay nekk loo xamante ne ba tey mi ngi fi beneen mbir bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala tuddee na ko maanaam euh, comme euh, fi mu naan yu maza yunfiqun qul ma anfaqtum min xayrin falil walidayni wal aqrabin maanaam ba aaya ba jeex maanaam nga gis ni dañ ne mu ne bu dañu la laaj lan la ñuy dépenser maanaam mu ne lépp loo leen di lan lañu war a jël di ko dugal fan lañ ko war a dugal mu ne loo leen di dépenser ci lu baax maanaam mooy alal maanaam alal boo leen yor mu tuddee ko xayr maanaam kon ba tey ak fi mu naan euh, innahu li hubbil xayri la shadid maanaam doomu aadama nag dafa bëgg alal maanaam li hubbil la shadid maanaam dafa bëgg alal maanaam kon ngi gis ne foofu tamit xayr alal googu la tuddee la ko tuddee maanaam kon yooyu yëpp di tegtale ci anam gu leer ci màggaay ak ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci alal Euh, naka noonu kon alal borom bi subhaanahu wa moo tax fii bi mu ginnaaw bi mu tuddee julli rek mu daal di tudd alal beneen mbir bi nga xamante ne day wane ngëneelu alal ak màggaayam ak ni xamante ne noonu la amee doole borom bi subhaanahu wa taala daf ko yittewoo yittewoo gi mu ko yittewoo nag nee na buñ ko jël di ko jox ñi nga xamante ne maanaam daf daf ko buñ ko jox ñi nga xamante ne dañ koy sàggane dañ koy pasar pasaree xattaa ba ñi nga xamante ne loolu la ñuy tudde maanaam mu tuddee ko tamit ne moom mooy li nga xam ne moom ngeen di mën a taxawee ba pare daal moom ngeen di mën a toppatee seen toppatoowee seen bopp dum naan wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama ak ci beneen eh, njànginu alquran mu ne ja'ala allahu lakum qiyama maanaam moom mooy bu leen eh, jël alal maanaam bu leen jël seen alal yi te alal googu pourtant ki ko moom moom mooy kan moom mooy ci eh, wax ne dafa dese maanaam mooy xale bu ndaw bi nga xamante ne moom xamul nu ñu toppatoowee alal wala boog mag mi nga xamante ne xëy na moom boo ko joxee alal da koy pasar pasaree da koy yàq ak wala yu mel noonu xattaa ba ni alal gi moom moo ko moom waruñu koo jox alal gi maanaam waruñu ko koo jox bàyyee ko ko déedéet maanaam lu tax parce que euh, euh, alal dafa dafa am doole dafa foor maanaam dafa am solo maanaam kon kenn du ko bàyyee ku koy caaxaane di ko fowe maanaam comme ni nga xamante ne loolu moom la wax tax jiir maanaam mooy ne euh, dañ lay wutal curateur maanaam dañ leen mettre fu curateur maanaam mooy dañuy jël kenn koo xamante ne moom lañ naan lan sa waay léegi yow kii lañ lay booleel moom mooy xool ci sa alal lu mu lay jox ak lu mu la du maanaam li nga ci rek maanaam ñu denc ko téye ko maanaam ngir ne moom dafa nekk koo xamante ne xel mi moo dese maanaam ci anam wax boo ko joxee alal mu ci mu ci jënd ma xelal ay gamb maanaam wala boog nga jox ko alal gi nga xam ne moom da koy da koy jël moo ko moom nga moo ko liggéey mais après daf koy jël di ko di ndaw talee di dem di xeet yooyu ku koy def maanaam dañoo war a nangu sa alal téyeel la ko parce que da nga koy yàq maanaam di ko pasar pasaree ak xeet yu mel noonu yooyu yëpp ak di di di di ko foowe daal nga xam ne euh, sa alal yu loo am rek stade lay stade lay jar loo am rek maanaam seetaani ji làmb lay jar maanaam ñooñu tamit dañoo war a nangu seen ay alal maanaam yooyu mooy ñi nga xam ne dañuy sàggane seen alal ñooñu loolu moom dañu leen war a def tahjir waaye ay buñ ko defoon suñu jamono ji dana bari ñu ci dugg de yal nañu yàlla sàmm maanaam ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala kon daf koo tuddee ne loolu mu ne moom la leen boroom bi defal alal googu moom boroom bi daf koo defalee ñeel leen xiyaaman seen ngeen ci mën a taxawee seen biir wala boog xiyaaman mu nekk loo xam ne borom euh, gëdd la maanaam am valeur la kon loolu moom la tuddee alal euh, te bu ñu xoolee tamit kon noonu nga xam ne noonu la nekkee ni moom la ñuy taxawee dëgg la ngir ne alal moom mooy li nga xam te ne moom projet bu yëkkatiku su fekkente ne alal dugg ci du dem même ni nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci diine ji su fekkente ne al dugaluñ alal ci seeni ci liñ bëgg maanaam génnewuñ alal dugal ko ci euh, loolu dina bëri loo xamante ne mën na caa sooxe naka noonu xam-xam bi xattaa xam-xam ki nga xamante ne moo ko bëgg a sàkku ba pare bëgg ci sóobu faaw mu am alal joo xamante ne ci lay jëndee ay téere ci lay demee maanaam di mën a euh, di mën a toppatoo boppam ngir ne jamono ji muy sàkku xam-xam léeg-léeg day soxla euh, léeg-léeg jam temps bu xaw a tuuti te temps boobu noonu kon am na liggéey yu bëri du ci mën a def ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne kon il faut que mu mën cee consacré wu te loolu noonu tamit dafa laaj mu am as tuut maanaam xelam dal tuuti maanaam te xelam boobu la koy dal mooy am na xam na ni moom am na luy dugg wala boog loo xamante ne dugg na wala boog loo xamante ne daal dana tax ba mu mën a nekk ci condition yi tax maanaam mu mën a sàkku xam-xam dëgg-dëgg naka noonu tamit al alal googu su fekkente ne nit ki koo daf koo amee maanaam jaamu yàlla mi tamit maanaam da ciy mën a am concentration maanaam nit koo xamante ne tey day toog ñàkk maanaam ba nga xamante ne buy sikkar wala muy julli wala lépp lu muy def xelam mi ci problème yu rëy yi nga xam ne moom la war a am moom la war a jànkonteel kooku tamit du ci moom naka noonu tamit alal dafa nekk loo xamante ne moom mooy tax ba nit ñi Euh, euh, euh, bu ñu bëggee feeñal symbole diini yi lu demee nekk tabax jàkka ak juma wala bu di tabax ay daara wala boog yeneen ak yeneen yooyu yëpp alal daf koy laaj naka noonu alal bu fekkee ne nit ki amu ko dañuy neex a noggatu boo gisee jullit ñi ci suñ jamono ji wala boog ci xattaa réew yi nga xamante ne moom la ñuy ne ñu la leen noggatoog yooyu ñàkk alal bokk ci li leen ko gën a yóbbee maanaam mooy ne bu fekkente ne yow sëriñu daara nga wala boog da ngaa yor rek sa wala yow ab sëriñ nga rek tout simplement yor say taalibe rek maanaam nga xamante ne ci say xew rek événement yi rek mooy ziyaar yeeg gàmmu yeeg màggal yeeg xeet yooyu rek ci ngay daal di euh, concentré wu ci alal gi maanaam leneen yi ci des yëpp sa yoon nekku ci après gars yi nu leen neex nañu doxe loolu day tax ñu yàpp la parce que euh, loolu day waral ne nit ci du mën a taxaw moo tax ja'alallahu lakum qiyaama borom subhaanahu wa ta'aala mi ne moom moo tax dëgg dëgg ngeen mën a taxaw mooy colonne vertébrale lépp alal mooy colonne vertébrale bi maanaam gis nga digg nit nit ndi nit ndigg li maanaam bu fi nekkut du taxaw alal nag mooy ndiggal société mooy ndigg képp koo xamante maanaam lépp loo xamante ne projet la buñ bëgg ci diine ji mu daal di jëm kanam alal moom moo koy taxawal lool moom moo tax saxaaba yu mag yi radiyallahu anhum ñu ci bari ci ñoom booro bokk na ci ngëneel li li leen ko joxoon mooy seen alal gi ñu jël di ko dugal ci diine ji ku mel ne Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ku mel ne Sayyidatuna Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha ku mel ni Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ku mel ni Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anil jami' maanaam ñi ñëpp nga xamante ne li ñu def ci diine ji ba nga xamante ne comme niñ ko xamee yi Seydina Usman radiyallahu anhu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toog na maanaam guddi goo xamante ne guddi lum deful dara lu dul di ñaanal Seydina Usman radiyallahu anhu ngir alal bi nga xamante ne moom la indi woon maanaam te lool tam kon euh, maanaam dugal ko ci xeex bi maanaam bi ñuy def ghazwatu tabu maanaam kon yooyu yëpp day tegtale day dafay wane ngëneel gi nga xam ba pare daan ne ma adarra Usmaan ma fa'ala ba'da al-yawm maanaam sayyidna Usmaan radiyallahu anhu dara mënatu koo yàqalati dara mënatu koo lorati ginnaaw tey jii lii mu def nii jël alal gi dugal ko ci diine ji nii maanaam nga xamante ne li diine soxla ci alal fi mu toll nii moom moo ko joxe mu ne lool dara mënatu koo lor ginnaaw tey maanaam kon loolu di wane ngëneel gu mag ak riyaay yi nga xamante ne moom la jël alal di ko dugal ci diine ji am waaye nag bala nga ko mën a dugal faw nga ko wutin wu dagan maanaam te loolu yëpp day tegtale kon doole gi nga xamante ne moom la am ba nga xamante ne kenn du la mën a noggatu naka noonu tamit doo neex a yab ba pare doo nekk koo xamante ne ku ñuy xeet nga ak di la doya dal maanaam naka noonu tamit du euh, loolu moom mooy li li ci ci ci non seulement maanaam ci diine ji de manière générale waaye tamit day tax ba ñi nga xamante ne nekkuñ ci diine ji maanaam du ñu du ñu du ñu xeet ñu nekk ci diine ji bu ñu gisee tey ci yenn réew yi rawatina comme masalan suñu réew yi nga xamante ne dañoo néew doole nit ñi do joxuñu gëdd euh, sëriñu daara yi gëdd ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci diine mooy day fekk ne bu ñu du ñu leen fekk ñaare ñu nekk ñu ëpp alal ci nit ñi ba pare du ñu leen fekk tamit ñaare ñu nekk ñi nga xamante ne euh, euh, maanaam dañuy dañ leen di noo xam dañ leen di noggatu di leen yàq di leen doyadal di leen euh, jiiñ ay mbir yu bëree bëree bëri te loolu dara warlu ko lu dul ñàkk gi ñàkk alal ak ñàkk gi ñàkk doole bu fekkonte ne am nañu alal am nañu doole kon kenn doon du leen yàpp kenn du leen dañ leen di bàyyi xel décision bu nguur gi jël daf leen day xool bu baax ndax ñoom ñi euh, lan lañ xalaat ci mbir am na yu bëri xeex yu bëree bëri bëri euh, fi mu toll bu fekkonte ne ñi am alal ñoom ñoo ko porté maanaam ñoo yanu woon xeex boobu kon ba tey mbir ya sotti na maanaam comme ay xeex góor jigéen ñeeg xeex yenn lobby yeeg xeex yi et cetera yooyu bu doon ñu am doole euh, am alal ñoo ko kon ba tey kenn waxatu ko euh, yooyu yëpp kon euh, tamit daf koy daf koy wane day wane doole bi nga xamante ne ak ngëneel gi nga xamante ne moom la alal ame naka noonu tamit alal kon naka noonu tamit nit ci xattaa buy julli li nga xamante ne moom mooy yére yi muy maanaam ak li nga xamante ne moom maanaam ngir sutural awram léeg-léeg ndox mi nga xamante ne moom la war di am di ko xëcc maanaam robinet bi di xelli wala boog maanaam ala kulli xaal ku dee day gas teen wala yeneen ak yeneen yooyu yëpp alal ñaari moo koy def ak jumaa yi ak jàkk yi nga xamante ne maanaam nit ki bu ciy julli xelam day dal maanaam nga xamante ne day féex lu mu tàng-tàng ci biti moom bu duggee maanaam mu féex lu mu sedd sedd ci biti bu duggee maanaam nga gis ne chauffage chauffé dañ ko bu baax ak yooyu te loolu alal la koy def loolu alal maanaam du yéene yéene du ko def loolu alal jël dugal moo koy voilà ak yeneen ak yeneen euh, ñu maanaam di mën di jullee foo xamante ne euh, doo leen julli maanaam ñu lay tere ngay julli ci mbedd meeg yooyu déedéet loolu tamit ala koy def et cetera kon maanaam nga gis ngëneel nga xamante ne moom dëgg-dëgg ni borom bi subhaanahu wa ne daf ko def dëgg-dëgg mu nekk xiyaaman maanaam daf ko def ci yéen mu nekk dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy colonne vertébrale lu ngeen di taxawee lool moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi daal di wax ci xadis bi nga xam ne moom muy bu nekk ci musnadu imam ahmad rahimahullah ci xadis sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ni'mal maalu saalih lil mar'i saalih wala inda al mar'i saalih est-ce que alal maanaam alal ju ju sell bu baax est-ce que boobu alal boo xamante ne dafa nekk faf wala mu nekk ci loxoy ki nga xamante ne moom mooy waajoo xamante ne tamit waaju sell la maanaam lool alal jooju lool lu baax la nekkul comme ni nga xamante ne noonu la ko ni ñu bëree bëree bëri jàppe maanaam alal daal baaxul eh yàlla nañu yàlla musal ci alal alal seytaane la alal nangam déet eh, déet alal da nga koo war a yor maanaam te lool mooy li jaaru te bu fekkente ne eh, eh, waaye nag alal gi ñuy wax comme ni ko yeneen yenente bi waxe fii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak li nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci aaya alquran yi mooy alal bi nga xamante ne amee nañ ko ameen wu dagal ba pare yitteelulul nit ki maanaam préoccupé wu ko ba nga xamante ne dootul amati lenn lu mu maanaam dootul mën a jaamooti yàlla ni ko bëggee maanaam loolu tamit lu ci mat a bàyyi xel la loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne am innama amwalukum wa awlaadukum fitna li am ba des mooy seen alal yi ak seen doom yi loolu yëpp ay fitna la maanaam kon nga gis ne fitna dëgg dëgg dëgg la maanaam te loolu moom mooy bu fekkente ne nit ki daf ko mbir mi da koo yitteel wut alal wut alal liggéey liggéey liggéey comme ni gars yi wax liggéey liggéey liggéey nga xamante ne talatoo sax maanaam xattaa ba toog noppalu doo ko def xattaa ba toog ak njaboot doo ko def xattaa yeneen ak yeneen maanaam fu ñu la fekk yaa ngi ko daal di liggéey di liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey di dajale alal joo xamante ne dëgg-dëgg doo ko jariñoo eh, te du la jariñ dara sa digganteeg sa borom subhaanahu wa ta'ala ndax nag dafa am loo xamante ne faw mu leer mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala li mu wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin borom bi subhaanahu wa ta'ala wax mu ne innama li am mooy mu ne mu ne mu ne déedéet daf ne binduma jinne ak doom aadama lu dul ngir ñu jaamu ma waaye nammuma ci ñoom ñu wërsëgal maa uridu min rizqin te namuma ci ñoom tamit ñu dima ma leene di ma dundal ah ah man soxlawuma ko yàlla moom ci boppam buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy ar-razzaq mooy kii wërsëgalaat kon euh, loolu dafa war a leer que ni objectif bi mooy ne euh, dañuy dund ngir jaamu yàlla borom subhaanahu wa bu ñu indee fii ngir ñuy dund benn objectif lañ am mooy suñu lépp nekk jaamu yàlla ci lu ñu nekk ñu nekk ci jaamu yàlla loolu moom mooy bu njëkk bi ñaareel bi ci des te moom mooy ñaareelu objectif bi nga xamante maanaam euh, objectif boobu rek nag moo fi am moom rek moo tax ñu ne fi te moo nu fi baax suñu fiy jógee itam moom maanaam loolu mooy ne mission bi jeex na lanu fi borom bi soxlaawoon maanaam ñu def ko fii loolu rek kanu fi ba nag leneen lu nu fi baax léegi kon loolu moom mooy ñu jaamu ko moom borom subhaanahu wa taala jaamu yàlla gi nag ay am yu bari yu mën a amee mais jaamu ko moom moom na lépp nekk jaamu yàlla bu ci dara nekk loo xamante ne lu safaanoo ak li borom subhaanahu wa taala digle la ak ni maanaam bu lenn di dëppoo am ni nga xam ne moom la borom bi subhaanahu tere ak loo xamante ne bëgg koo gërëmu ko te kontaanu ci loolu moom dafa war a leer léegi nag loolu ngir mu mën a ne ngir mu mën a ne faaw ñuy dund maanaam faaw ñuy dund faaw ñu nekk ci ay condition yu baax faw ñu ñu ñu am jàmm loolu yëpp maanaam pour mu mën a ne fokk loolu am waaw loola nag ngir mu mën a am faaw mu wuti ci alal maanaam kon loolu il faut euh, euh, boobu fokk mu leer. ci anam goo xamante ne tey benn bu ci mënoon a réussir sans beneen bi ci des bi ci des jarul nga ci sonn mais comme que ñii yëpp dañoo lëkkaloo loolu moom moo tax mbir yi demee nii mais nekkul ñu ñoo xamante ne masalan dañuy dund ngir liggéey ngir am alal déedéet déedéet liggéey maanaam liggéey bi ci jëmmi boppam moom maanaam maqsad la euh, kii la euh, déedéet wasila la maanaam yo maanaam moyen la du maqsad du objectif du finalité déedéet loolu fook daa war a leer maanaam kon Euh, ay ay euh, loolu euh, buñ ko xamee dañuy daal di xam ne kon li nga xamante ne fina finalité yi foog ñu xam ne leen par rapport ak moyens yi léegi nag su fekkente ne moyen bi maanaam mooy jumtuwaay bi nga xam ne moom nga war a jëfandikoo ngir am ngir àgg ci li nga xamante ne mooy sa bëgg-bëgg bu fekkente ne jumtuwaay boobu day dem ba yàqal la jëmmi bëgg-bëgg gi maanam mooy matatu ko mooy matatu ko moo tax borom bi subhaanahu wa taala tuddee ko tuddee ko fitna ba pare daan ne wallahu indahu ajrun azim waaye fa buur yàlla subhaanahu wa taala la nekk fa moom maanaam pay gu réy loolu moom moo tax muy wax góor yàlla yii nga xam ne moom lay tudd ci suñu aaya bi ñi nga xamante ne wal ladina mooy gaa yi jeex ya àq ci borom bi subhaanahu wa taala yooyu nga xamante ne dañuy sax ci seen julli dañuy sax ci di nekk ak buur yàlla subhaanahu wa taala ci seen biir seeni doxalin ci biir ak biti yëpp day dëppoog li nga xam ne moom la buur yàlla subhaanahu wa taala sant te gërëm ko ñooñu day day nekk fii amwaalihim ci seeni alal maanaam kon ñoom ci seen alal ga ñuy yore dafa am lu ci nekk maanaam kon ñooñu ay gaay lañ yoo xamante ne comme ni nga xam ne noonu la ko waxee fële ci beneen aaya bi ci suuratul nuur mu ne ñooñu day rijaalun laa tulhiihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqaamis salaa wa itaa'iz zakaa yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi al-quluubu wal absaar mu ne ñooñu gaay lay ay góor yàlla dëgg ngo mooy ñooñu rijaalun ay góor yàlla dëgg ngo ñooñu day laa tulhiihim du leen yitteloo mukk tijaratun ak yaxantu wala bay'un du toogeen ak njaay an zikrillah ci du tuddu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam entreprise bi ñu yor muy war muy dox maanaam ak bi nga xamante ne moom mooy euh, njaay bi nga xam ne ci lañu ñu war a ne contrat bi ñu nekk di signé ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp du du du du jël seenum xel fëkk leen ba tax ba ñu war di teewlu nekk gi ñu war a nekk ak borom subhaanahu wa di ko fàttaliku di ko bàyyi xel ci lu ne wa iqaamis salaat ak di taxawal julli wa itaa'iz zakaat ak di joxe azaka mukk loolu du tax waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ni ñi seen i mbir ak ni nga xam ne noonu la ñu yoree seen i alal nga xam ne fitna dëgg la ci ñoom moom ñooñu la borom bi subhaanahu wa taala jox naan alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir maanaam mu ne eh, ñooñu day alhaakum maanaam da leen a yittewoo lool soxlaal leen mu lool ak takaasur di gën di di di gën di bëri bëri la maanaam di njëkkanti ci bëri maanaam ku nekk ku ne di jàpp ne daa war a gën a bëri la alal daa a gën a bëri la waaw man war naa am lii war naa am lii projet bii contrat bii nangam nangam maanaam nekk ci lool ba nga xamante ne li nga xam ne mooy objectif principal bi mooy sama jaamu yàlla sama digganteeg yàlla nan laay def ba mu gën a avancer loolu sax dootu la yitteelati maanaam dootu la soxla maanaam yow nan ngay def rek mooy buñ la présenté ak contrat daal ban moo ëpp salaire rek ngay xool wala buñ la euh, présenter daal maam lan moo ëpp alal rek nan lan moo gën a gaaw a génne xaalis yow loolu rek ngay toppatoo mu ne lool moom moo leen yitteloo ba tax mu ne maanaam ba nga xamante ne daf leen a soxlaal wëlif yàlla di fàttaliku yàlla di jaamu yàlla di bàyyi yàlla ci lu ne xattaa zurtumul maqaabir mbete nag ngeen dem di bay ziyaare bàmmeel yi maanaam euh, ziyaare bàmmeel yi loolu nag ñaari maanaa am ndax euh, dafa am maanaa bi nga xam ne mooy bi gën a feeñ moom mooy ba keroog ngeen di dem yéen tamit bokk ci ñuy rop ci biir bàmmeel yi waaye beneen maanaa bi mooy comme lu yéefiree defoon mooy ni wax ne ñun ci suñu biir amoon nañ borom alal bu mag diw sangam borom alal la ñeneen ñi tamit naa ñu nit amoon nañ borom alal yu mag diw sangam borom alal la maanaam ñuy tudd ku nekk di tudd borom alal ci seen biir ba ñu ñu dem sax ba ci yi naan ndax am ngeen ku mel nii maanaam euh, ku mel nii ku am alal ku tëdd fii est que am ngeen ku mel ni ci ci ci borom alal maanaam ak yu mel noonu loolu noonu yooyu moom mooy euh, fii mbir yi mën a yóbbu maanaam nit ñi mooy ay maanaam bay créer ay. maanaam ci ci ci ci ci ngir rek borom loo xam ne dañ koo teg ci am alal ak yu mel noonu loolu euh, kon loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu jara mooy tëndiku la maanaam kon mooy ay góor lañ doon ay nit ñu baax ay ñu màgg ay góor yàlla dëgg ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom moo tax ñuy wax maanaam mboolem li ñuy wax fii nii ci wàllu alal ak solo gi nga xamante ne moom la am solo ak doole gi nga xamante ne moom la am li tax ñu koy wax moom mooy ñi nga xam ne dañoo jëfandikoo alal euh, fekk Euh, euh, fekk dañ koo jëfandikoo maanaam dañ koo wuti wuti mu dagan ba pare di ko jëfandikoo jëfin bu baax loolu moom moo tax ñuy wax comme ni nga xamante ne tamit noonu la euh, borom subhaanahu wa taala di wax naan fala taxurrannakum taqallubuhum fil bilad qul mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam waxal ne maanaam ne mu ne mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak yéen jullit ñi fala taxurrannakum bu mu leen wor mukk taqallubuhum fil bilad maanaam yéeféer yi ak nit ñi nga xamante ne seen aminu alal baaxul ak ni nga xamante ne ni ñu doxalee dafa doy waar ak ni nga xamante ne dañoo ne ci li nga xamante ne borom subhaanahu wa taala sant ko te gërëm ko bu mu leen nax mukk bu mu leen wor mukk taqallubum fil bilad seen jàllal bi ko yi ñuy jàllal bi ko ci biir dëkk yi déedéet maanaam jël avion dem fee tey suba ginnaaw suba ñu nga fee gannaawaat suba ñu nga feneen déedéet loolu bu mu leen nax bu mu leen wor mukk déedéet mataa un qalilun loolu moom maanaam ak ak pomit gu ndaw rek la maanaam dañ koy jëfandikoo rek jumtuwaay yu ndaw la yoo xamante ne lu néew a néew a néew la summa ma'waahum jahannam topp nag fa nga xam ne fa lañ leen di eh, ganalee ci ci hôtel bañ leen di nag mooy sawara safara jahannam yàlla nañ ci yàlla maanaam kon loolu tamit loolu lu mat a bàyyi xel la mooy bi tax ñuy wax moom mooy bu dagan bi eh, te loolu moom mooy li nga xamante ne moom la sharia xam ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala dinañ ko gën a leeral maanaam ci eh, mais li nga xam ne moom la sharia xam moom mooy kasbul xalaal maanaam mooy faggiwul a faggu alal boo xamante ne gu dagan la waaye bi xaraam moom bokkul ci yi nga xamante ne moom la ñuy bàyyi xel eh, li nga xamante ne tamit kon moom mooy alal jooju nga xamante ne moom moo tax ñuy wax fii eh, bi fi borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor alal alal alal gu dagan bi ñooñu tamit dañoo war a nekk ñoo xam ne dañ cee war a yittoo te war ci am ay ambition parce que tamit dafa am benn mbir boo xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ne loolu dana dal day dal jullit ñi te loolu mooy musiba bu rëy rëy bi nga xamante ne ci la waxee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma boo xamante ne mi ngi ci musnadu imam Ahmad ak ci sunan imam Abu Dawud rahmatullahi alayhima mu ne idha tabayatum bil ayna wa wa akhadhtum aznab al-baqar waktafaytum bizar' wa taraktumul jihaada sallallahu alaykum a'da'akum fala yarfa'u ankum zilla hatta tarji'u ila dinikum aw kama qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne bu fekkente ne euh, mu ne su fekkente ne mu ne soo leen dee jaayante ci njaayinu iina mooy xeetu riba la maanaam njaayinu iina njaayinu riba la mu ne loolu soo leen koy jaayee mu ne waktafaytu wa waktafaytum mu ne wa axastum aznabal baqar ngeen di rek jël li nga xam ne moom mooy geeni e, nag yi mooy di topp ci geenu nag yi maanaam moom mooy nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy bay e, ni ñuy soxlawee maanaam di jël ay nag di leen tek ci kanam ngir bay maanaam bay bu rudimentaire boobu noonu maanaam bu archaïque boobu rek mu ne te comme ni ñu koy defee ak fas yi tamit ak yu mel noonu mu ne ba pare waktafaytum euh, bi zar'i ngeen di doyloo mbay kese di dundee mbay di dundee mbay kese kese kese maanaam nga xamante ne nawet bi jot na ngeen xaar bu nawet bi pa voilà ngeen di dundee loolu ngeen jël yéeg population boo xam ne ñoom noonu lañ bëgg di dundee mais ah, waaw ndax mbay moom masha Allah ren moom nawet bi baax na wala ren nawet bi neexul dëkk bi dootum du neex ak yu noon noonu ngeen doyloo loolu gis nga li mu maanaam kon déjà bu dee njaayee jënd riba ngeen di da ngeen dafay dafa am xeeti riba gu dugg waaye tamit ngeen di doyloo ay moyens yu rudimentaires maanaam nangu woo leen a évoluer ah, jamono ci ni ngeen di doxale nangu woo leen tamit euh, ngeen di doyloo ak mbay maanaam mooy euh, nangu woo leen a def dara daal maanaam loo xam te ne doo leen fexe ba ba dajeeg adduna maanaam ba dem ba dab àdduna ci ni nga xam ne noonu lay doxale ba pare mu ne euh, waktafaytum bi zar'i wa taraktumul jihaada ba pare ngeen bàyyi xeex gi ngeen di xeex parce que xeex moom daa bokk ci biir parce que bu dee kooku parce que tu maanaam bu fekkente ne yow xam nañ ni yow doo xeex yow doo xeex loolu mooy yow moom gars yi mën nañ laa noggatu ñëw duma la nu mu leen neexe nangu sa alal nangu sa lu ne dem seen yoon yii boo leen ko bàyyee borom subhaanahu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne buur yàlla dana xirkal ci seen kaw seen ay noon ñu di leen toroxal te torox tànge googu doo leen ci jóg lu ngeen dellu ci seen diine maanaam mooy kon nit ki dafa war di euh, euh, euh, maanaam te loolu noonu mooy ne réewu jullit ñi boo xoolee tey loolu lañ def réewu jullit ñi lii leen dal musiba yi leen dal yëpp mën nañ koo mën nañ koo résumer ci xadis boobu tey ñu xóotaloon xadis bi léegi ñu gis ne boo mbooleem mbir yi nga xam ne ñoom ñooy musiba yi dal jullit ñi ci loolu la ak la jóge te euh, mooy ñàkk waajal seen bopp ci daa ci ci alal ñàkk waajal seen bopp ci ay arma ñàkk waajal seen bopp ci ay euh, ay projet ñàkk waajal seen bopp ci xam-xam bi tax ñu mën a yëkkati ko ñàkk maanaam ba pare di di di di doy loole li li li li nga xamante ne mooy la maam ya doon jëfandikoo tey boo def subhaanallah bëri na ci réew julli ñi rawatina ci africain yi ñoo xamante ne na seen maam doon bayee ba tey jii nii fi mu toll am nañ 40 ans 60 ans noonu la nañ fekke woon bi ñu juddoo seen maam di bayee noonu la ñu bayee ba tey ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne maanaam nangu wuñu évoluer nangu ñu jëm kanam ba pare nangu wuñu xeex surtout parce que nguur yi tamit léeg-léeg bu ñu defee yenn da ngeen taxaw seen kanam ne leen nii maanaam loolu nag bu fekkente ne yii yëpp amul dara loolu ci nangoo def yaafus lii moom walla leen dal seen noonu la ñuy jël ñu noot leen ci seen kaw ñu toroxal leen te doo leen ci mën dara feeg nag yu xaraam yi dellu siwaat ne ah nañ def nañ doxale nañ xool njàngale alquran ak sunna nan la doon doxale ba ñu jëm kanam ci lii ngeen di mujj nekk dans la désolation rek désolé wu rek oh oh c'est affaire bi ni mu demee da ngay waaru nang yi dañ soxor wuy gars yi ni ñuy def palestiniens yi c'est pas normal lool rek.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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا